ngir yée min bari i koo xam ne dafa set ci bàkkaar kenn ginu ko jàmbaar ndax jàmbaar dëgg mooy àgg foofu ah waaw waaw laa xolam sell ah loolu du yëfi yooyu caaxaan mayu la ko de mu ne ko kin ginu koo nekk jàmbaar waaye wala fil ardi axwafu min muribi de koo xam ne xolam gis nga suuf si gisoo doo gis ku gën a ragal nekk ci incertitude koo xam ne xolam toogul mooy xolam dafa am ay suspicion ci wàllam ak boroomam waaw ndax bàkkaar yu bari lu muy def wala weddi gum weddi boroomam doo gis ku gina ragal ko loolu moo tax médecin yi faj en zone de guerre buñ indee jullit ni ñu leen di faj ak yéeféer yi xam nañ ne xol yi yemuñu waaw yemuñu de gaa yi gis nga xol yéeféer yi li muy baatale ndax tiit xolu jullit bi du baatale noonu ndax tiitan waaw ndax yéeféer bi fii rek laa ma loolu da koy man nga ko seetlu sax bu ñi nekk Europe nii moo xam ni dugg ci bus wala métro surtout temps yi nga xam ne léegi gaay gaay déegi daanaka fu ne lañ koy wasaaree ci ñi nga xam ne ñoo ñoo naan ñoo ñoo ñooy def at yeeg yooyu mooy gis nga seetlu lool léeg-léeg boo newee ci métro yi nga jekki métro bi daw na xaaj lamp yëpp fay wala mu def mouvement brusque rek taxaw vite mais dangay gis. xoolal gaa yi nga xamante ni gëmuñu yàlla ni ñuy tiite ñi gëm yàlla loolu du leen ci fekk lool du leen ci fekk parce que fa ma fil ardi ashja'a min bari'in moom dañuñ ci bàkkaar de waaye mooy gëm yàlla bu ñu gëm yàlla moo tax yenn yi du leen tiital waaye wala fil ardi newul ci suuf axwafu ki gën a ragal min muri bi koo xamante ne nii xolam xolam dalul ci lislaam dafa bari ay taq-taq waaw nekk ci sikki sàkka ci digganteem ak boroomam naan ndax loolu am naa bon non waaw ah. ah mu ne wa hada al qadru nag qad yantafacu bihi al muminu al basir ida btuliya bihi thumma raajaa fa innahu yantaficu bihi nafcan cadiman min wujuhin cadida tafuutu al xasra walaw lam yakun minha illa istithmaaruhu min dalika aclaamu nubuwati wa dawquhu nafsuhu wa zawqu wa zawquhu nafsin wa zawquhu nafsin maa uxbira maa axbara bihi rasuulu sallallahu alayhi wa sallam fa yasiru tasdiquhu daruriyan indahu wa yasiru maa naalahu min alsharri bi macaasihi wa min alxayri bi taacatihi min adillati sidqi nubuwati alzawqiya allati laa tatarattaqu ilayhi alixtimaalaatu wa haadaa kaman axbaraka anna fii haadaa tariiqi min almaatibi wal maxaawifi kayta wa kayta ala tafsiili fa muxaalifatuhu wa salak fa xaalaftuhu wa salaktahu wa salaktahaa fa ra'ayta ayna maa axbaraka bihi fa innaka tashhadu sidqahu fi nafsi xilaafika lahu wa amma idaa salakta tariiqal amni wahdahu wahdahaa wa lam tajid min tilkal maxaawifi shay'an fa innahu wa in shadi wa in shahida sidqa almuxbiri bima naalahu min alxayri waldafari mufasalan fa inna ilmahu bi tilka yakunu mujmala allah allahu akbar c'est bien allah <laughs> oh ah li mu wax nii màgg na de mu ne nag gis nga wa hada al qadru mu ne wa hada alqadru qad yantafi'u bihi almu'minu albasir ida btuliya bihi thumma raja mu ne gis nga nag façon bi ñu la doon wax nii mooy nit ki dem ba yëg vraiment yëgatul boppam mel ni ku nekk étranger ci dëkkam étranger selon nit ak nit ñi nga xam ne ñoom la mas a xam mu ne loolu gis nga loolu noonu jullit bi nag way ngëm yàlla bi nga xam ne moom xolam deewul day basir dafa am clairvoyance moom day jariñu moom day jariñu ci loolu de lu mel noonu isab bi bihi bu ko ko buur yàlla nattoowee mu nekk ci état bu mel noonu ndax lan summa rajaa man na ci jariñoo ba delluwaat ci boroomam ndax fa innahu yantafi'u bihi naf'an 'aziman min wujuhin 'adida tafuutul xasar mu ne ndax moom c'est que loo ko dal noonu da ciy jariñoo ba mu delluwaat buy delluwaat ci boroomam mais da ciy jariñoo façon jariñoo yu màgg jariñoo gu màgg goo xam ne ci ay wàll yu wute te bari yoo xam ne pour boo ko naroon a takk buñ la ko naroon a wax naan la lii nit ku mel noonu nga xam ne loolu dal na ko ba buur yàlla indiwaat ko moo buur yàlla yëgal ko problème boobu ko dal ba mu delluwaat ci borom bi gis nga li mu ciy tuufe li mu ciy jële ci ay ngëneel ak ay oh yu baax <laughs> mënuñ la ko wax non kooku ma buñ la ko doon expliquer c'est dañ la ko mënula wax waaw mënuñu la ko siteel di la siteel njariñ yim ci amee bénéfice yim ciy tiiree loolu manu la nekk mënuñu koo takk waaw mu ne waaye nag naa la ci mosal leen na walaw lam yakun minhala illa istithmaaruhu min dhalika a'lam gis nga woon mu ne waaye naa la ci mosal leen mooy budul woon ne loolu trouvé ci woon dara nit ki jullit bi loolu dal ba mu delluwaat mooy meññeef yi nga xam ne moom lay tiire ci loolu ci enlamu nubuwa ci li nga xam ne mooy mandargaay prophétie wu yonent bi alayhi salaatu salaam an nubuwa ah wa zawquhu ak mos gi nga xam ne lay mos nafsa ma axbara wa zawquhu sa wala sànq dama jóg wa zawquhu ak mos gi muy mos nafsa ma axbara bi rasulu sallallahu alayhi wa sallam mu mos li nga xam ne dëgg dëgg mooy li yonent bi alayhi salaam daal di xabaare dëgg dëgg mu mos ko ah fa yusiru mu mujj tasdiquhu bu boobaa nag xam nga yonent bi aleyhi salaatu salaam yii yépp da ko jàngale leeral na ko waaw waaw nit ki dina dem di kii di defi bàkkaar ba xol bi mujj mel ni mel ni morceau yooyu nga am di mi mi day mujj daanaka mooy xasaawatul xalbeeg yooyu mais nan lañ koy nàmmeeg nan lañ koy mooy nit ki lay dem ba foofu ba nit ñi désespéré ci moom jàpp ne hé sa yàqu na mais sa nuur na ci teeni bàkkaar waaw mais sa façon bàkkaar bu ne moom góor jigéen la hmm? moom moom moom moom la waa ji sàcc la waa ji day naan day tux day fóon day def lu ne waaw mais julli moom da koo ba moom moom du julli waaw woor moom yàlla tere ba gars yi te wu ci mbiram mais bés nga mu mais bu boobaa nag buur yàlla teg ko muy dund dund mooy mu yëkk ressent mu am ressentiment bi mu doon wax léegi ba buur yàlla delluwaat mooy day gis dëgg dëgg li yonent ma saat saam doon leeral foofu ak li mu doon wax ci yooyu problème yi ci ne ak nit ki bu ci génnee nan la ciy génne ah on ma'al usri yusra dëgg-dëgg après mettitaay yi yépp boo delloo sa borom di nga xam ne coor euh, coono yooyu yépp finalité mooy yusran ay yomb-yomb lay doon ay yomb-yomb lay doon mu ne nag bu demee noonu waa ji day mos naf sa dëgg-dëgg li nga xam ne maa axbara bihi rasuulu li nga xamante ne nii moom la xabaare yonent bi alei saatu salaam fa yusiru tasdiquhu daruriyan inda kooku gis nga kooku gëm gi muy gëm yonent bi alayhi salaam ginnaaw bi mu traversé difficulté yooyu yépp te fekk yonent bi alayhi salaam mooy sunna leeral na yooyu bu ci nit ki newee problème yi muy nekke waaw waxoon na fitna yi day bari hein fitan fitan ka lay ka ka ka qita'il laylil muzlim waaw waaw baabiru bil a'malis salihah wax ko gaawantu leen ngeen njëkkante ci jëf yu baax yi moom lañ doon wax fan yee bàyyi leen nañu bàyyi taswiif saw fa dinaa ko def on verra oui dina baax non dinaa ko def déet bu la yàlla ubbilee buntu engouffré wu ci dugg ci ni nga ma sinon boo mooy doodoo ci ma sa dugg am ah. waaw ah, kon mu ne baadéro njëkkante leen bil amali saaliha ci jëf yu baax yi balaa fitna yoo xam ne fitanan ay fitna yoo xam ne ka ay laylil mudhil yoo xam ne dañuy mel ne dogu lëndëm këriis guddi gu lëndëm këriis mel ni ak dog la te lëndëm googu bu sottee ko ci kaw nit mi yaram bi xol bi lay njëkk attaquer waaw ray lu dugg ko bi mu doon wax sànk ci kallaa pal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun xasaawatul qalbi ha mawtul qalbi yooyu yépp dal ko ci ha mu ne kon qitaan gaaw leen ci jàpp gis nga nag boo ci xasee dugg mu ne yooyu noonu la mel mooy décrire nañu ko qitaan fitanan ka qitaan laylil muzlim mel nii dogitu guddi goo xamante ne gu lëndëm këris la boo xam ne yusbihu ar-rajulu fihi mu'minan wa yumsi kaafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kaafiran yabi'u diinahu bi'aradin min ad-dunya qalil noonu lay fi ne mooy waaji day xëy nekk yéeféna ah. waaw parce que xol bi mooy baajewu xol bi mooy baajewu noonu xol bi mooy baajewu ci fitna yi teelu fitna yi géeju fitna yi ak vaggu fitna yi waaw qitaan ka laylil muzlim ka nga xam ne moom yusbihu rajulu kaafiran day xëy nekkub jullit balaa ngoon gëm yàlla balaa ngoon nekkub yéeféer mu yëg dootul yëgati boppam day dem ba dootul reconnaître otu xolam wayum sii mu mu gont nekkub jullit wala nekkub yéegara bu xëyee nekkub jullit moom dootul xamati mooy kan dootul mën a josé ci boppam allahu akbar mu ne nag waa ji traversé yooyu yëpp ba dellu siwaat kooku moom gëm gi muy gëm yonent bi alei satu salaam daruur yi lay nekk mooy lu manula ñàkk waaw mais da koy gëm gëm goo xam ne gëm gu manula ñàkk la nga ne ko luy loolu mu ne si fa yusiru tasdiqahu dëggalam gi muy dëggal yonent mi alayhi salaatu salaam day nekk daruriyan inda moom xaw ma kan nii nécessité la ci moom mooy dafa manula def neneen de toute façon moom mënula def neneen dul gëm yonent mi alayhi salaatu salaam wa yasiru mu mujje wa yasiru ma naalahu min ash-sharri bi ma'aasi wa min al-xayri bi taa'ati min adillati sidqi an-nubuwwati mu ne nag day mujj gis nga li moo xam ne moom la moom la tuuf moom la ane moom la jote ci bàkkaaram ñaawteefu bàkkaaram yi mu doon def hein waminal xayri ak ci lu baax li nga xam ne moom la jote bi ta'atihi ci topp yonent bi alayhi salaatu salaam mooy moom day mën a def comparaison bi xam ne hé li mu doon wax yépp am na wallahi te man dund naa ko waaw mu ne loolu day mujj nekk min adillati sidqu nubuwa az-zawqiyya day nekk moom ci tegtal pour waajoo jële dund loolu ah tegtalu tegtal yi nga xamante ne nii ñooy ñooy ñooy argument ak tegtal màndarga yi wane dëggu yonent bi aleyhi salaatu salaam yi nga xam ne yooyu noo koy xamee ci côté zawq waaw du nekk ci côté bon wax nañ ma nii naa def rek noo mooy loo xam ne da nga koo mos waaw allati la tatadaq la tatarattaqu ilayha al ihtimalat yi nga xam ne ay defe naa bon bon ma ndax xam nga ko dundul yi du wax moom lay wax nii naan gis nga ay foog naa ak tamit peut-être que ku ci ne nii ngay def mu ne déedéet loolu moom waajooju du ko dal moom moom moom dañuy am ilmal yaqin waaw ilmal yaqin xaqiqatul yaqin xaqiqatul yaqin la ci am waaw moom du ay wax nii rek wala luñ ko wax nii rek xam nga ki nga xam ne mooy entre ay ilmul yaqin xaqul yaqin xaqiqatul ak ak aynul yaqin moom day àgg vraiment ci vraie certitude ndax da koo dund bokkal ak li nga xam ne dañ la koo xamal ndax buñ mënaan dakaar Dakar Dakar te man masumaa dem Dakar mais bokk ak ki nga mu ngi mel ni rek xoolal bi yëpp cinquante euros ma dégg ñu naan bi yëpp cinquante euros de am na wala cinq cent euros si am na billet buñ ñu naan cent euros wala 100 euros. billet bi ñu naan billet 500 euros wala 100 euros man existe na ma xam ko dégg naa waaye gi daal dina ci signé mooy banque euh, européenne waa ji ko jiite signé na ko am na ay billets yu naan cent euros xam nga man xam naa ko dégg naa ñu koy wax xam nga kooku moom. bokkul ak waa ji nga xam ne moom mas kooku ki nga xam ne moom gis na ko moom moom dañ ko koo wax rek mais masu cee teg loxoom moom masu cee teg loxoom waaw mooy daal xam na ne dégg nañu naan 100 euros am na léeg sax mu gis ko ci télé bi ci billet à travers télé bi ñuy wane billet 100 euros bi xam nga kooku yemul ak waa ji nga xam ne moom laal na ko gis na ba teg ci loxoom waaw ko sax ne ah, lii de moom 100 euros la moom ah. cent oro ci benn billet ñu ne la waaw mu ngoogu de moom ngay laal nii xam nga kooku moo moom moo raw waa jëkk njëkk gi moom ndax kii moom agsi na ci agsi na ci ci laal ko agsi na ci laal affaire bi mais kooku tamit li muy raw kële waa ji nga xam ne moom moo moom moom dafa am bi yëpp cent euros moom dugal ko ci poosam kooku moom moo ñett ñooñu kenn yemu ci mujj moom moo gën a kawe ndax nii bon waajee ko mu ah ko mu ne ko mooy cent dégg yi nga gisoon ci télé mu ne ah laal waa ji nga xam ne nag moom gis kese la ci am walla dégg kese kooku kooku moom moom moo nekk ci chaîne bi moo ci gën a moom waaw ci chaîne bi moom moo ci gën a parce que li mu ci xam bari affaire yi nag loolu la loolu la mooy gis nga waa gi dund lii xol bi dafa wowoon de mu mujjoon mooy xol bi dafa ñëwoon bopp ba xàmmeetul boppam ndax problème ak bàkkaar yu doon def mais gis nga lam cay tiiree ci bénéfice après bu delloo ci yàlla ak lan ciy tuufe ci lu baax hein gis nga loolu noonu day ci côté zawq la koy amee moo tax ngëmu ci côté cafka lu mu mos moo tax ngëmam yonent mi alayhi salaam moom gëm gi muy gëm yonent mi alayhi salaam dootul nekk tegu rek ci bon mooy yonent sallallahu alayhi wasallam nee na man damaa juddu gis ñu ma topp ko noonu déedéet moom ci côté caska zawq lay gëm yonent mi alayhi salaam te gëmam googu day nekk loo xam ne daru ji la manatu la ñàkk mooy manu la ñàkk mu daal di koy gëm waaw waaw la ñàkk ndax dafa gis mandargaay dëggug yonent mi alayhi salaam ak dëggu prophétie bi moom waajooju loolu la dund te loolu la mos kon kooku ak ngëmam yàlla mu ne ngëmam goog nag laa tatataraqu du ci du du du du ko gaaral al waaw ay foog naa bon nañ ko gëm parce waaye foog naa lii non mu ne waxaadaa kaay ma jox la misaal ci lii boo bëggee mbir mi gina a woyof ci yow gën yomb ci yaw gën koo xalam mu ne waxaadaa kaman axbaraka anna fii hada hadihi tariqi min al ma'atib wal maxaawif kayta wa kayta ala tafsil mu ne mu ngi mel ni benn waay bu la ne woon ah sëñ bi wala sa wala soxna si benn waay bu la ne woon ah soxna si wala ah waaji saa waay yoon wii de bu fi jaar de Paris nga jëm nga ne ko waaw wala mu nekk Dakar ne foo jëm nga ne ko man de Kaolack laa jëm mu ne la mu ne la yoonu sàngam moom bu fa jaar moom yoonu mbuur bi moom bu fa jaar lu tax mu ne la parce que foofu exemple boo fa jaaree gaynde yaa ngi fay taxawaalu de te nag gis nga boo jógee Dakar fii bala ngaa àgg buur dootoo amati station service amul te gis nga bés boo paanee d'essence ci yoon bi mooy à tout moment de toute façon di nga génn sa oto un mois un certain moment te boo génnee boo moyul gaynde dinañ la reere waaw boo ñëwee ba bërëb sàngam am na fa ngan bi kàmb yoo xamante ne nii boo moytul surtout boo fay daw guddi seetlu woo diñ ci pëtëx diñ ci dugg te boobaa sa alkande xaj na ci wax la ko ne la kon bul jël yoon yi jëlal weneen yoon mais nga bañ koo déggal quoi nga bañ koo déggal waaw mu wax la ci détail ala tafsili ci détail mu wax la problème yi nekk ci yoon woowu waaye malgré tout ça fa xaalaftahu wasalaktaha waaye nga ne waayow nga wuute ko mooy waaye dégloo conseil am quoi ah saa yi moom dafa compliqué quoi muy wax non man may gërëyee non loolu daa garaaw moom c'est que nag saa yi da ngay waar quoi hein mu wutee moom wa salaktaha mu daal di sóobu yoon woo wële mu ne ko woon ah màndigu gaynde nga fa segg yaa nga fa till yaa nga fa d'ailleurs am na fa benn marigo boo xam ne fokk nga traverser ko te yow sa oto bii nga yor du 4 x bu mën a traverser ndox yi gis nga bés boo fa jaaree waxuma la hippopo hippopotame yi ak crocodile yi ak crocodile yi mën nañ la mën nañ la reere waa ñu ne sama yoon newu ci mu dem waaw fa xaalaftahu nga nga nga wuteek moom wasaraktaha nga daal di dugg yoon wa nga xam ne moom la la doon moyta lu ko te décrire la mu ne nag ba nga fa duggee nag fara ay ta ay na bi ba nga demee nga gis rek dëgg dëgg lam la doon wax ne lan yooyu am na fi mais nam la ko waxee ya ngay njëkk a jot manding mi ngay njëkk a jot teg ci marigot euh, hippopotame yeeg crocodile yi teg ci segg yi yooyu yépp nga gis ko waaw nga gis li mu la wax dëgg dëgg la mu la décrire mu ne ko bu boobaa fa innaka tashhadu sidqahu fi nafsi fi nafsi xilaafika lahu mu ne yow gis nga kooku xam nga gëmoo ko woon ki la wax loolu gëmoo moo taxoon nga dem à l'encontre liñ la digal mu ne gis nga fan ngay découvrir ak dëggoom mooy gis nga ba nga wuteeg moom ba dugg ci yoon wi di fa gis yooyu ci saase au fur et à mesure ngay avancer ci ngay gis ak dëggoom ne laay ne ko waa ji waxoon na dëgg wallaahi waa ji dëgg la woon mu ne wax im mu ne lool gis xam nga kooku nan la trouver ne waa ji koy woo nii ko doon wax naan ko moytul lii wëkk lii dëgg la nan la ko trouver mooy dafa dem ba sóobu ci yi nga ko doon tere ne ko boo ci duggee lii wëkk lii dina la ci fekk mu sóobu ci gis ci yooyu yépp kooku ni muy dëggale kële mooy moom par expérience la ko dëggale mu ne wa amma ida salakta tariqal amni wahdaha walam tajid min tilka al maxaawifi shay'an fa innahu wa in al muxbiri bima naalahu min al xayri wa mufassala fa inna bi tilka yakunu mujmala mu ne kantaa ki nga xam ne nag dafa sóobu yoon wi nga xam ne mooy yoonu sécurité mooy waa ki nga xam ne moom dafa ñëw premier ah, première ki mu chauffeur bi fi njëkk jaar jox na koy conseil ne ko bu fi jaar ndax gaynde yi fii hippopotame yi fii crocodile yi fii hyène yi fii bukki yi fii yooyu fii waa ji bañ dugg au oh, fi fu mu romb rek gis fa yooyu day moytu nekk ci tiitaange ba rëcc ba génn yoon kooku ni muy jàpp dëggu gi mu xam ne moom la gëm waa gi mu gi gëm waa ji gëm gi mu ko gëm moom ah, ah, au fur et à mesure mu doon avancer la ci la ko gëm mooy par expérience la gëm waa ji xam ne kii kat ah li nga ko doon wax dëgg la de lépp la gis buur yàllaa ji jàpp rek faatuwul mais sinon moom moom moom manoon na faatu ca premier obstacle ba mu ne kooku nag wute nag ki nga xam ne moom ba mu ñëwee beneen chauffeur bi dana ko da waa ji dana ko ah yoon wuy bu fa jaar ndax màndigu gaynde yi ndax segg yi ndax crocodile yi hippopotame yi bul jaar fii mais jaaral fee beneen yoon bee moom foofu yoon la woo xam ne yoonu sécurité la moom di nga nekk ci jàmm moom mu jaar fa mu ne gis nga kooku noonu hein mu ne xam nga kon bu fa jaaree du trouver problème yee kii koy tiital yépp yi nekk ci yoon bële mu ne fa innahu gis nga waajoon deuxième waaj wa in shahida sidqal muxbiri bi bima naalahu min al xayr wa dhafari mufassala même dee ne kooku noonu da ngay gis ne bu trouver moom day seede dëggu ki ko ki ko ne ki ki ko ki ko tegtal ne ko jaaral fii mooy yoonu njub mooy yoonu yoon wi nga xam ne amul problème mu ne même dee ne day dëggal waajooju ci li nga xamante ne moom la fa gis ba mu fa rombee ba traversé ba jeexal ko lam fa amee ci yiw ak tamit ngañaay lam fa am mooy voyage na ci jàmm kon ni ko waa ji décriroon mu ne waajooju fa inna ilmuhu bi tilka yakunu mujmala xam nga ne kii xelam kii xam-xam bi mu am ak xam-xam bi kële am mooy boo comparer kii xam-xamam dafa nekk loo xam ne dafa dafa dafa dafa lëmu noonu mooy moom dafa xam nii rek ci kaw que ne waaye waa ji dëgg la wax na lii alors que kële moom dëggug waa ji da koo expérimenté voilà loolu nag lay wax ne waa ji nga xam ne nit ki nga xam ne daa newoon ci bàkkaar buur yàlla mu nekk ci ci problème yu toll noonu problème mu xol yu toll noonu ba buur yàlla daal di ko ciy génn ak solitude bi mu ne woon ci bàkkaar yi mu ne mujj ba mel ni étranger gis nga kooku noonu bés bu ko buur yàlla indee kooku gëm gi muy gëm yonent bi alayhi salaam ndax day xam ne lii mu koy wax na ko gisoon na ko waaw kooku da da ko dul mënatu koo bañ moo tax xam-xam gëmam gëm yonent bi alayhi day nekk darura contrairement ak waa ji nga xam ne moom dañ koo wax rek mu gëm noonu sans moom expérience waaw loolu nag waxuñu ne nag loolu taxawal foofu lay waxu la nag léegi yow nga ne ha ha ha c'est bien ça kon kay yow bàyyi ma ma nekk naan katu sàngara pour découvrir non bàyyi ma sawaay ma ànd ak Euh, góor bu ma neex en tant que jigéen yow bàyyi ma ak jigéen bu ma neex en tant góor non bàyyi sa waay tu m'as libéré tu viens de me libérer je m'expérimente d'abord. ala eh waxuñ la loolu de à jamais li nga expérimenté ci sa bopp ci xasaawatul xal loo xam ne dalay lay yóbbu kan moo la ne yow da xam kañ ngay dee ah xam nga kañ ngay dee est-ce boo ci demee nekk ci yooyu faatu fa nag te nit ki ca la mu deewee ci yub'athu ala ma mata alayhi nit ki ca la mu faatoo lu ci loolu la ko ne la ko suñu boroom di dekkile kon yow dangaa bëgg a dee ci ci ci mooy yàlla dangaa xam sa ëllëg yow xamoo li nga boo mayul li ngay ndékkee suba rek xamoo ko danga nga koo yaakaar dong ndax mën ngaa dem bay ndékki wala ca guddi ga ñu tàggale nit nga jóge fa dem taloo ndékki boobu nga dem ca yoon wala ñu am rek lañ lay jox wala sax du ngeen tal ndékki kon yow xamoo ci dara ku xamul lool nan ngay jële di di risquer sa bopp ci yoo xamante ne nii naan ma def bàkkaar xam noonu wax loolu déedéet bàkkaar dañ koy sori waaw suñu borom bu teree da nga koy sori rien bu ndaw bu mag a ci yem boo defee xoolal ki ngay ki ngay moy muy borom bi subhaanahu wa taala loolu moom a garaaw loolu ngay xool mais bul xool volume mu bàkkaar beeg ni mu toll tuuti nag tuuti na déedéet xoolal dayoo ki ngay ki ngay moy ki ngay mooy mooy kan muy borom bi kon nag kooku dara tuutiwul ci moom waaw dara tuutiwul boo côté boobu yow doo xamati bàkkaar bu ndaw bu mag lu mu tere rek nga ba moo tax kenn du la ne léegi demal ngay naan da ngay expérimenter ah ah de toute façon ñi nga xam ne dañuy gëm ci gëm yu njëkk yi ñoon ñoo gën a dëgër fuuf ah xoolal as-Siddiq ah as-Siddiq xoolal as-Siddiq rek xoolal as-Siddiq radiyallahu anhu ni mu rawee ñëpp ni mu rawee ñëpp te moom te te doom yu njëkk ya waaw te doom yu njëkk ya waaw kon bu fi nekk foog ne lii mooy yow demal nga def lu neex ah mu ne wa minha anna Hilaal ibn Umayya wa Muraara ibn Rabii' wa Muraara wa Muraara qa'ada fi buyutihimaa wa kaana yusalliyaani fi buyutihimaa mu ne bokk na liñ ciy jànge këne Hilaal ibn ak Muraara ibn Rabii' radiyallahu anhumaa qa'ada fi buyutihimaa ñoom dañu toogoon seen kër yi mooy doonu ñoon dem jàkka la la bëgg wa kaana yusalliyaani fi buyutihimaa ñoom seen biir kër ya lañ doon jullee doonu ñoon jullee jàkka dañ doon jullee jàkka ñoom jàkka lañ doon ñoom doonuñu woon julli jàkka seen kër yi lañ doon jullee seen kër ya lañ doon jullee waaw doonuñu woon julli jàkka seen kër yi lañ doon jullee wala yahduraanil jamaa doonuñu woon teew booloo mi mu ne wa hada yadullu ala ann hijraan almuslimina lirajuli udrun yubiixu lahu taxallufu an aljamaa mu ne loolu dañ ciy jànge que ne kon jullit ñi bu ñu hijra benn nit gàddaay ko mu ne loolu day nekk li nga xamante ni nii ngànt la ci kooku ba ñu ñëw li nga xam ne mooy fekke li nga xamante ne nii mooy euh, mooy dafa bokk ci ngànt yi nga xam dañuy permettre nit ki bañ a ñëw di fekk julli jamaa xam nga li tax muy wax li mooy xam nga boroom xam-xam yi rahmatullah dañu wute est-ce que fekke est-ce que julli mbooloo farata la wala déet te bu ñuy wax julli mbooloo nag ba gën a tax ñuy wax mooy julli jàkka mooy fekke julli ji ci jàkka ji looloo gën a tax ñuy wax ah voilà loolu mooy bi nga xam ne mooy bi gën a mat te boobu la mooy bi gën a tax moo gën julli mbooloo noonu rek ay nit nag bu ñu nekkee ñoom julli mbooloo ñoom kese julli nañ mbooloo mais nag bi gën a tax ñuy wax mooy bi jàkka ji te ngëneel ya nekk ca jàkka ja am nekkul feneen xam nga dañ cee wuute am ci boroom xam-xam yi ku mel ne xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañu jàpp ne julli ji julli ji mbooloo farata la waaw farata la nit ki amul droit lu dul mu am ngànt ay julli jot nii nga toog sa kër yow kese di julli noonu a dem ci jàkk ji wala yooyu mooy yow dafa xaraam nga def ko ah. ah oui ñoom zahiré yi dañu jàpp ne farata la nit ki dafa war di jullee ci ñi nga xamante ne mooy mbooloo mi ku fi toog sa néeg julli jot nga mën a dem ci jàkk ji julli ji nga toog amoo benn ngànt bu la téye de toute façon parce que yow loolu def nga bàkkaar ci xanbal yi def nga bàkkaara ah. loolu nag lay wax nii waaw bokk na ci dal yi li ñuy tegtaloo mooy liñ gisoon keroog bi mu naan yeneen bi aleyhi salaatu salaam neewoon na ak a neexoon mooy xadiis Seydina Abu Hurayra boobu julli jot ma digal nit ki nit ñu nodd ñu nodd julli jot ñu nodd waaw ma digal kenn mu jiite après man ma dem ci ñi nga xam ne du ñëw di julli si ci mbooloo mi ma taal taal seen kër yi seen kaw alhamdulillah mu ne mooy ci version ba ci kii woon te boobu dese woon na dëgër que ne li taxoon defu ko mooy que jigéen ñi ak xale yi nga xam ne loolu du farata ci ñoom yonent ma ne saataan ñëwee bu ñëwee bay wax loolu naan laqat hamamtu waay waay bëggoon naa loolu mooy wan ne kon loolu bugal li muy wax taal nit quand ñëw bay bëgg taal ay nit ci loolu loolu loolu nag dafa nekk farata moo tax ko quoi léegi nag loolu nag lay wax nii que kon bokk na dañuy xam ne bokk na ci ngànt yi nga xam ne ñi naan kon julli mbooloo farata du farata la lu dul ci ngànt yi ci ngànt yi nga xam ne moo tax yooyu nit ki mën na cee bañ a ñëw ñu mbooloo mu ne mën nañ ci boole bii bu dee nit ki dañ koo hijra mën naa bañ a ñëw parce que gis nañ ko fii waaw mu ne kon wa hada yadullu lool day tegtale mooy waa Hilaal ibn Umayya ak ki nga xaman ak ki nga xamante ne mooy Muraara ibn Rabi'a doonu ñoo dem ci jàkk yi mu ne loolu day tegtale que ne kon hijraanul muslimiina li rajuli udhrun ngànt la yubiixu boo xam ne day daganal lahu ñeel ko at taxallufu bañ a bañ a dem anil jamaati ci mbooloo mi jullee mu ne aw wala boog yuqaalu ñu ne min tamaami hijraanihi an yahdura jamaata al muslimiin waaw mu ne waaye nag man na man nañu ne li nga xamante ne mooy li gën a mat ci hijraan mooy hijra gi ñu koy hijra mooy muy teew an laa yahdura walla an laa yahdura mu bañ a teew jamaatal muslimiin waaw mu teewee mbooloom jullit ñi ci jàkka yi di jullee ñoom mu ne laakin yuqaalu fa kaabun kaana yahdurul jamaa walam yamna'u nabiyyu wala ataba alayhi ala taxalluf ah alayhima ala taxalluf mu ne waaye mais mooy loolu buñ ko ci na mooy am na beneen wax nag buy contrebalancer lii ñu wax mu ne ah waaye lii li koy contre contrebalancer mooy ah bu dee Hilaal ibn Umayya Muraaratu Muraaratu ibn Rabi' doonuñu woon ñëw mais Ka'b ibn Maalik da doon ñëw non nee na moom da doon ñëw di julli ci ci acte bi kii bi bi nee na moom da doon ñëw di di di fekke mooy ñe da ñaari mbokkam yi ñoom ñaari àndandoom yi ci nattu bi ñoom doonuñu woon teew seen kër ya lañ desoon hein di jooy rek. doonuñu woon teew kii yi man nag maa leen ginoon nekk en forme ginoon leen a nekk euh, ndaw man dama doon ñëw doon teewe julli yi ak yonent mi aleyhi salaatu salaam moo tax mu ne loolu bés boo mooy njàngat bu njëkk biñ la wax ne la kon lii dañ man nañ ne ku ñu hijra man loolu ngànt la ci ngir mu bana ñëw ci jamaa bi ci mbooloo yi ci jàkka ji dañ naan ah, a loolu mënu foo noo ko mën a jële foofu te bu doon ñëw alors que ñaar ñi la ñoo ñëwuloon hmm? kon ñu ne laakin kon yuqaalu dañ naan fa kaabun kaabu kaana yahduru radiyallahu anhu doon na teewal jamaata walam yamna'u te terawu ko woon annabi yonent bi wa salaam wala atiba alayhi te tamit mooy yeddu ko woon ala ñaar kantaa ñaar ñi dul woon ñëw di Hilaal Muraara doonu ñoon ñëw jàkka ji moom ne mooy gaan mooy mooy wa ala fa yuqaalu kon nag kon nag ci kaw loolu dañ naan lamma bi al muslimuuna bi hijrihi bi hajrihim taraku taraku ba nga xam ne kon ci lañu digal jullit ñi mu ñu hijra leen dañoo bàyyi waaw lam yu'maru walam yunhaw kenn digalu leen digaluñ leen te tamit kenn terewu leen waaw walam yukallimu te waxuñoo moom fa kaana xadara minhum te kenn waxul ak ñoom mooy kenn digalu leen ñu ñëw ñoom kaabu ñooñu waaye kenn digalu leen ak gaa ak ñaari mbokkam yi kenn terewu leen ñu bañ a ñëw ci jàkka yi walam yukallamu kenn waxul ak ñoom fa kaana man xadara minhumul jamaa mu ne kon fa kaana kon nag jaay ñi nga xam ne ñoom nekkoon nañ doon teew aljamaa mbooloo mi comme kan Seydina Ka'b ibn Malik lam yumna kenn terewu ko waman tarakaha lam yukallam kenn waxul ak moom aw xaal wala ñu ne la allaha da'ufa wa ajaza anil xuruji wala mu nekk ne ñoom dañoo faible waaw ñoom ñaar comme que ñoo gënoon mage ñu lott ci génn mu ne wali hada looloo tax qaala Ka'b sayna Ka'b waxoon ne wa kuntu ana ajladul qawmi wa ashabbahum fa kuntu axruju fa ashharu salata ma'al muslimin mu doon wax ne man nag maa ci gënoon am doole ci ñoom tamaay ki nga xam ne maa gi noon nekk ndaw ci ñoom fa kuntu axruju dama doon génn fa ashhadu as-salaata may fekki julli ma'al muslimiina ànd ak jullit ñi mu ne kon fa kuntu dama ne woon axruju doon génn fa ashhadu may fekki as-salaata julli ma'al muslimiina ak jullit ñi voilà mu ne wa wa qawluhu mu ne bokk na ci liñ ciy jàng wax ji nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax mu ne wax ji mu wax ne ah non Seydina Kaab wa aati rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa usallimu alayhi wa huwa fi majlisihi ba'da salaati fa aqulu hal harraka shafatayhi fa aqulu hal harraka shafatayhi bi raddi salaami alayya am laa mu ne fii dalilun ala anna ar-radd ala man yastahiqqu al-hijra ghayru waajib id law wajaba ar-radd lam yakun budd ah min ismail mu ne bokkoon liñ ciy jàng li sëy naa Kaab wax ne man dama doon dikkal yonent bi après daal di koy nuyu fekk mu ngi toog ginnaaw bu jullee ba pare fa aqulu may maa ngi hésité di wax naan mais bi ma ko nuyee mais est-ce que yëngal na tuñ yi pour fay ma wala déet mu ne loolu fiihi dalilun dañ ciy jàng que ne am anna radda ala man yastahiqul hijra ghayru waajib dañ ciy jàng que ne delloo nuyoo ki nga xam ne dafa ye dafa yelloo ñu gàddaay ko te wax naa la koy gàddaay ñiy décréter mbir mi mooy ñana boroom xam-xam ku ñu ab jiit ak ñooñoo tax ñuy wax pas groupuscule bu toog fee wala yow nga toog fee jullit ñi ku koo ci meroo rek hijra ko loolu yeneen lay sa sam nee ñaari jullit bu ñu bàyyantee noonu ah dañ naan unduru hadayni hatta yastaliha undura hadayni bàyyi leen ñaar ñee bàyyi leen bu leen leen gaaral seeni bàkkaar ngir ñu jéggal leen ñoom moom déedéet kenn du leen bàyyi leen ñoom ñaar ba ñu yëwénalaat seen dëggante bàyyi leen foofu rek waaw yow nag boo bëggul ku la jéggal mooy continuer ci lool rek di fuuj sa kanam geeg di meru nit bàyyi ko totalement ta dara sa mois rek ngay topp voilà kon nekk fi kon loolu loolu da du du wax nañ la sànku affaire ko mu neex da mu ne la fekk que kon doonu ko woon da doon hésiter ndax nu yëngal na tuñam ngir fay koom dit loolu dañ ciy jàng kene ki nga xam ne dafa daganan moom moom dafa yelloo ñu hijra ko kooku moom tontu nuyoom bu nuyoowee raddu salaam yi delloo ko fay ko loolu du farata parce bu doon farata kon yonent ma saa saam dina ko tontu ba mu dégg ko wa qawluhu xatta leneen la ñuy jànge li Seyna Kamb wax ba léegi ne xatta ida taala dalika alayya tasawartu jidaara xaa'ita abi qataada mu ne fiihi dalilun ala duxuli l insaani daara wa jaarihi ida alima ridaahu bi dalika wa in lam yastadir mu ne bokk na ci li ñuy jàng ci côté bi mu ne bi nga xam ne nag mbir yi ci la metti man waay waay waay ay waay affaire yi tar na ci ñun de waaw ñu nekk ci noonu rek hijra gi ñu hijra ma daal di dem kër sama sama mbokk bi di Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari radiyallahu anhu ma dem fekk toolam toolam ma daal di ñëw yéeg ñaw bu tool bi mur bi waaw fekk ko ci biir di ko di wax ak moom faalewu lool la ne le fait mu ñëw rek yéeg miiru Seyna Abu Qatada bi sans pour autant mu jaar ci bunt bi wala mu yëglu mu ne loolu dañ ciy jànge la këne nit ki hein nit ki bu dee xam na ne hein bu dee xam na ne mooy mën naa dugg kër jàmbur hein bu dee bu dee xam na ne moo bokkam mi mooy këru waajooju voisin am wala xaritam wala yooyu bu dee xam na ne kooku loolu dina ko gërëm loo mooy du ci mer te tamit du ko wàññi dara waaw wa in lam yasta'dinu même bu dee ne neewu ko maa ngi maa ngi ñëw waaw mu ñëw rek dugg mais loolu waxuñ la ñëw am néeg xam nga alxuraan wax nañu heure yi nga xam ne dañoo war a fëgg waaw da ngay fëgg loolu mooy kii bi mais da la bëgg a wax ñëw këru jàmbur même bu dee ñëw dugg këru jàmbur sans nga yëgal ko loolu mën naa nekk waaw mais à condition bu leer ma na ne waa yooyu boo ñëwee moom affaire boobu dina ko du nekk loo xam ne lu ko naqari la da koy gërëm loolu mooy lu mel ni àbb rek yonent bi saa saa keroog bi muy bi nga xam ne bruit bu rëy ba ci la am Medina bruit bu rëy ba ci la am Medina mu génn yoroon fasu euh, kan Abu Talha waaw nit ñi moom ba ñu déggee mbir mi dañu ne nañ xaarante saay ba dajaloo ñun ñépp daal di dem bi ñuy demee dajaloo bay génn dëkk bi dajeek yonent bi saa saa am di dugg di dugg si ne leen dem leen du dara waaw waaw waaw ne leen dellu leen du dara ñu laaj ko muy wax fas wi mu ne moom inna wajadnaahu baha trouvé nañ ko muy ak géej ci gaawaay te pour pourtant demul ci seyna Abu Qatada naan ko al eh, eh, Abu Talha est-ce que sa fas wi mais xam na ne moom bu ko waree Abu Qatada lay kontaan ci loolu moo tax mu war ko mu ngi mel ni loolu ci lu bari la mooy boo ñëwee kër jàmbur nii nga nekk bi mu ne la xaaral ma dem nga mar ubbi frigo bi naan loolu doo toog loolu amul loolu amul ñu naan bon. nit da war a kii il faut nga bàyyi ba ñëw nga laaj ko lool moo gën a déedéet déedéet loolu du sunna loolu du sunna sunna yonent ma lay saaf saaf lii ñu la wax. bi muy jël fasu Seyna Abu Talha laaju ko neewul ah bon il faut biru jàmbur daal alalu jàmbur daal il faut nga laaj maadaama xam nga ne waa ji loolu dana ko gërëmloo mooy loolu baax dama nga koo def waaw bu dee nag amoo ci lu la leer bu boobaa nag déedéet laaj teel amul frigo bi non bon man non nga mar ñëw jël ci boisson bi naan xam nga ne loolu waa ji du ñëw du yëg ne naan nga ci muy mer waaw boo ñëwee sax di ko naan waaye sawaay yow yow daal da ngay décoller loola laaj boo bëggee naan doo naan nga naan ma man ngay xaar waaw wala nga ñëw naan ko moo man bon saa yi dama bëggoon a julli de jël naa tapi julli naa ba pare wala naa non julli jot na mais bon naa xaar rek ba waa ji ñëw ma àbb ko tapeem bee bëgguma ko laal am nit da ngay maandu fekk joxuñ la ndigal lool du sunna sunna mooy nga jël nga julli waaw de façon xam nga ne bu ñëwee day gërëm dina gërëm loolu loolu nag ci lu bari naa waaw nga ñëw waa xam ne dafa tukki bàyyi këram caabi otom bàyyi na ko fa yéen ngeen am nga am loo xam ne lu urgent la looy dox nga ñëw këram fekk fa doom jeeg naa ak yooyu nga laaj leen ne leen mais caabi caabi oto kii de laa soxla woon muy sa xarit bu ñu xam yéen ñaar yéen a takkoo saa su ne nga ñëw jël dox ci soxla ta bañ cee def infraction de waaye jël ko brûler feuille yooyu ñu flashé la fu nekk nga ñëw toog loolu nag moom loolu moom loolu moom taxul ñuy wax ah waaw <laughs> nga ñëw def cay infraction fu ne déedéet loolu taxul ñuy wax ah mooy nga ñëw jël ko kii dox ci li ngay war a dox ñëwaat delloo mu leer ne kook da lay gërëm loo ndax yàgg na laa al oto bi yàgg ngaa ñëw di ko kii mu xam nga ne doo doo gërëm même bu fi newul jarul nga koy woonaan non bàyyil rek gaa ma woo ko sawaay woo ko eh, way allo waaw sawaay yaa ngi Saint-Louis nii waaw ana waa Dakar ñoom ñu ngi ci jàmm waaw man de damaa soxla woon sa oto bi waay sawaay jëlal waaye loolu ma ciy laaj mooy loolu boo xamee jarul day loolu boo ko xamee jarul ngay laaj voilà parce xam nga ne waa ji xam nga ne waa ji day gërëm mooy kon loolu lu am solo la ah. lu am solo la waaw yenn nii jarul laaj naan bon c'est man mooy boo xamee ne jarul laaj waaw yooyu moom jaru a laaj <laughs> waaw bu dee nag koo xam ne moom xam nga ak nayam moom ak lii moom bul ñëw di jël de nanga ko laaj mu ne wa fii qawli abi xataada lahu allahu wa rasuluhu a'lam ba mu ñëwee di ko laaj naan ko yow abu xataada wax na moom faale wu ko mu wax wax wax faale wu ko mu ne ko maa ngi lay laaj ak an unshiduka billah maa ngi lay dagaante buur yàlla rekk tax nga tontu ma ci lii ma lay laaj est man est man abu man man man Ka'b ibn Malik radiyallahu gëm naa buur yàlla ak yonent bi alayhi salaam mu ne ko al mu faalewu ko mu wax ko insisté mu door ko allahu wa wa rasulu alam buur yàllaa yonentam moo xama loolu nag lay wax nii mu ne nag wax ji ko naa Abu Qatada wax moom naa Kaab ne allahu buur yàlla de wa rasulu ak ndawam alam ñooy ji xam dëgg-dëgg mu ne dalilun ala anna hada bi xitaabin wala kalaamin la waaw mu ne loolu dañ ciy jànge day liy tegtal la buy ware ne wax jooj mu ko wax du wax non du expression bu mu ko adresse ah. non te tamit du wax jum doon wax ak moom moo tax mu ne falaw xali falaw xalafa nit ki bu waatoon laa yukallimuhu ne du wax ak kenn ba faw fa qaala misla hadha al kalam mu wax lu mel nii jawaaban lahu na yahnas mu ne ku mel noonu kenn du ko ne yow nag yaa ne woon doo wax ak moom ba pare mu wax wax wax nga ne allahu wa rasuluhu a'lam nga wax kon yow kon mu ne kooku kenn du ko ne kaay nag nga fay sa ngig gi kafaaraal sa mbiñ lii du ko def de dara la ko dul def lu tax muy wax lii parce que xam nga yonent bi doo xool saxaaba yi bu kenn wax moom léegi nag bi mu insisté Seydina Abu Qatada lenn rek la wax est ce que xam nga ne man buur yàlla damaa bëgg buur yàlla gëm naa buur yàlla bëgg naa buur yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko allahu wa rasuluhu alam buur yàlla daal ak ndawam bi alam ñoom ñaar ñooy ñu xam mu ne loolu tegtal la buy wane ne lu mel noonu ku ko wax ku waatoon ne du ma wax ak diw diw ñëw di wax ak yow nga wax ko lu mel noonu allahu wa rasulu alam yow moom kenn du la ne sa ngi gi aywul ay réparé ko mu ne wala siyama rawatina in lam yanwi biha bihi mukalamatuhu huwa zahiru min haali abi qatada mu ne rawatina bu dee ne moom moom moom yéene wu woon wax ak moom te loolu mooy li feeñ ci xaalu état wu Seyna Abu Qatada al-Harith ibn Rabi' al-Ansari ndax après Seyna temps mbir mi da cee dosolowu lool ba yéegaat mbir mi daal di dem waaw. mu ne wa fii bokk nañ ni ñuy jàng ba léegi ci nettalib Seydina Kaab ibn Maalik bi mu ne wa fii ishaarati naasi bokk mu ne tegtal gi nit xam nga <coughs> mu ngi ñëw nag ci biir nettali bi côté bi nga xam ne ci la le nabatéen le nabatéen le nabatéen bi nga xam ne mooy le nabatéen bi jóge woon ca Maliku Ghassan indi woon ko doon fa jaay lekk côté boobu waxoon nañ ci côté euh, foog naa lool jarul ñu ciy ñëwaat euh, yàggoon nañ ci ci loolu dañ ciy jàng ne kon mooy yéeféer yi waa en tout cas ci waa ahlul kitab wala même athée yi mën nañ fa indi li jaay ci réewum yéeféer jullit mi euh, lekk yoo xam ne dagan naa lekk waaw bu dee atay ñoom ay pom la ñuy indee ay pom yu mel noonu yooyu moom jarul xalaal moom naan bay pom bi xalaal na ak yooyu moom amu ci waaw bu mu nekk loo xam ne lu yàqu la rek loo xam boo ko lekkee mu mu indil la problème déedéet mais ay banana ak gaa yooyu la ay orange waaw ay ñebbe la ñuy indi waaw ay ay ay yi yooyu la ñuy indi yooyu moom garaawul mën nañ ko indi jaay. bu dee du yàq marché nit ñi ay sanqala ki sunguf ak yooyu lañuy ñuy jaay ñooñu garaawul mais bu jëmee nag ci loo xam ne lu ñu war a rendi la ab ate moom bu ko fi du baax waaw te bu dee chrétien wala juif à condition mu rendee ko ci li nga xam ne moom la seen charia nangu mooy moom la seen diine nim leen ko jàngale waaw waxoon nañ la rabbil masih ah, bi bismil masihi ku foofu wax sa ju sa sab rendi du baax waaw mooy même bu dee karcaan la mooy loolu taxawoon nañ ci jarul ñu ciy ñëwaat muy côté jaay lekk ci réew jullit ñi sa euh, jóge ci yéeféer yi mu ne kon wa fiihi bokk na ci mu ne wa fiihi bokk na wa fii isharati an-nas ila nabat yi léegi nabatin boobu ñëwoon xam nga ñu ñëw day wër ci marché bi naan Ka'b ibn Malik ana Ka'b ibn Malik ana kan mooy Kaab ibn Malik ana Kaab ibn mu ne loolu nag nabatin bi doon def ah man yadullu ala Kaab ibn Malik kan ana mooy tegtale ci Kaab ibn mu ne loolu nit ñi di ko di ko di ko di ko joxoñ naan ko mu ngi nële te waxuñu mu ne loolu mooy tahqiqun li maqsudil hijra loolu day day feddali di leeral di wane li nga xam ne mooy li tax hijra gi am waaw objectif bi mu ne wa wa illaa falaw qaalu lahu sarihan daaka Kaab ibn Maalik lam yaqul zaalika kalaaman law ne même sax bu ñëwoon ba ne ko ah Kaab ibn Maalik de mu ngi ne wax ko ci ay kàddu sax loolu noonu kenn du ko tuddee wax waaw. waaw te loolu bu boobaay yi wuute wuñu bi leen yonent ma lay saar saam waxoon ne leen bu leen wax ak moom. waaye mu ne waaye lakin li faradi taharrihim wa tamassukuhum bil amri lam yadhkuruhu lahu bi sarih ismi waaye seen vigilant bu ëpp bi nga xam ne moom lañ doxal dëgg-dëgg waaw waaw seetaan mbir yi ak tamit téye ci digal li leen yonent bi alayhi salaam mooy ci digal kër bu leen wax ak moom ñoom ñett ñooñ looloo taxoon waxuñ ko sax ne ko mu nga nee dañ ko doon joxoñ rek voilà voilà ba ni nga xamante ne noonu la noonu la ci teg mu ne wa fii mukaatabati léegi eh, côté boobu boobu mu ne wa fii mukaatabati maliki Ghassaani lahu bil masiri ilayhi ibtilaa'un min allahi ta'ala wamtinaa wamtihaanun li imaanihi wa mahabbatihi lillahi wa rasulihi wa wa idhaari lis laysa mimman da'ufa imaanuhu bi hajri nabi sallallahu alayhi wa sallam wal muslimiina lahu radiyallahu anhum wala huwa mimman tahammalahu ar-raghbatu fil hayaati wal mulki ma'a hijraani rasuuli sallallahu alayhi wa sallam wal mu'miniina lahu ala mufaaraqati diinihi fa haadaa fiihi tabri'atullahi lahu mina nifaaqi wa izhaari quwwati iimaanihi wa sidqihi li rasuulihi walil muslimiina maa huwa min tamaami ni'matillahi alayhi wa lutfihi bihi wa jabrihi li kasrihi wa haadhal balaa'u yuzhiru lubba rajuli wa sirrahu wa maa yantawi alayhi fa huwa kal kiiri alladhii yakhruju al-khabiitha mina at-tayyibiin. Allahu akbar. waaw xam naa fii dañuy jeexal bu ñu gisee bii rek bu ñu gisee bii rek daal di yem fii inshaa Allah pour tey. mu ne kon wa fii mukatabati maliki Ghassan côté boobu it gisoon nañ ko mooy bind léegi mu ngi ñëw ci nettali bi xam nga nabatin bi bi nga xam ne ci la nekk ci lañ ko joxoñ ne ko kambum ne Maalika ngee ke mooy kambum ne Maalik mi ngay laaj da koo jox li nga xam ne mooy ab leetar ab bataaxal ab bataaxal la ko jox waaw moom la nabatin mu ne nag bind googu maliku Ghassan maliku Ghassan bindoon Seydina Ka'b ibn Malik nii ngir te loolu it taxawoon nañ ci côté yéeféer yi bi ñuy def waaw jullit boo xam da nga nekk réewum jullit def loo xam ne sentence su charia dafa war a dal sa kaw yéeféer yi def ay marche ak fu ne ay protestation waki pétition foo nekk ci monde bi ngir ñu bala boo gisee jullit presque bu mu dal yàkkamti nga ñu daal di lay proposer visa ba nga dem waaw ba nga jóge foofu kay ba nga jóge foofu dem dañ koy yónni jox ko visa loolu bari waay na koo xamante nii du du da dañuy bon da ciy tegu bon loolu kay ay saa yi jaraw la ñuy réew ma dem defari seen nekk seen situation beneen te xam nañu ne ah lii ñu leen teg kat dëgg la lii lañ leen war a teg waaye bon waaye ngëm yàlla ji àggul foofu gars yi de waaw toog ne ah maa ko def kat maa njaaloo woon war maa duuri yar nañ ma dóori yar malgré association yi wax di gis ko taxaw ne kuy loolu dal mu ne man d'accord ma ci association yooyu nañ tàll nële loolu lañ naan waa ji dafa dof wala sax dañuy tuumaal ne gaa leen ko waxal gaa yee ko force ne ko na nga wax loolu autorité yee ko forcé rek waaye ku xel lu ma du gis leeru démocratie wal iyaadu billah bàyyi ko fi nekk ci obscurantisme yi nga xam ne moom la gaa yi woote wal iyaadu billah mu ne bind gi nga xam ne moom la maliku bi bu buuru Ghassan bind ko ne ko mu ñëw ci moom mu ne loolu ab ab ab ab ab ab kii la tula bu rëy boo xam ne ci buur yàlla la tukkee ngir wamtihaanul ak pour examiner li imaani yi ngëm yàlla moom sëy naa ka am waaye it loolu ab ab ab nattu la waaye buur yàlla kan lay nattu ah bu soppee nit ibtalaahu waaw bu soppee nit da koy da koy da koy da koy lan jaamam bu ko soppee da koy nattu bu ko soppul nag da koy bërgël da koy ba fële waaw kon nag mu ne lii wamtixaanun non seulement ibtilaa la mooy mooy ab nattu la xaanu ab examen la ab ab examen la ab test la li imaani yi ngir gëm yàllaay temps bu ngir xool est-ce que day céder à la tenta la tent à la tentation la de la facilité mooy dem ah waaye fii saa yi ja hijral fee moom la ngay ñëw waa ji nee na neewu la ñëwal génn sa diine waaw ba pare saa yi yow ku buur nekk l'invité day di buur sànq waaye yow saa xaaral ma ñëw dem mais deful buur yàlla nag da doon examiner ak ngëmum yàlla ma waaw ak soppam yonent bi sala buur yàlla wa mahabbatihi lillahi wa rasulihi ak soppam buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa idhaarun li saxaabati waaye it buur yàlla da ko defal lii teg ko lii ngir wan saxaaba yi radiyallahu anhum annahu laysa mimman da'ufa imaanuhu bi hajri nabi sallallahu alayhi wa sallam wal muslimina lahu ngir wan saxaaba yi ñu gise ci ne ah kambu comme que yee indil indil nañ ko ko tegal nañ ko ko malgré méthodes yi mu nekke ñu invité ko ñëwal ñëwal waaye yow jógeel foofu laa wax jógeel foofu ñu lay bu ndoxataal moo xam waaye Khartoum foofu ñu naan dañuy teg pen ndax jariñal yi la jóge fa viens à Los Angeles waaw maa la gouverneur wala le le président des États-Unis maa la jox maa la délivrer visa waaw mooy maay invité doo jaar sax ci poste douane yi yow direct ngay kii direct waaw yow loolu daan kuñ ko wax mu def waaye buur waaye suy naakaam malgré loolu lépp defu buur yàlla testé ngëm yàllam soppam yonent ma lay sarsam mais wanaale ci jullit ñi ne leen gis ngeen kaabu mii gëm yonent ma lay sarsam gëm yàlla ak yonent ma lay sarsam ak dëggu ah que moom bokkul ci ñi nga xam ne seenu ngëm yàlla dafa faible de comme naafiq fii waaw que ne moom bokkul ci ñi nga xam ne da'ufa imanuhum seen ngëm yàlla dafa dafa dafa feeb mu ne bokkul ci ñoom mu ne pour wan julli ñu loolu waaw bi hijri nabi sallallahu salaam hijra ak julli ñi loolu taxul ngëm yàllaam feebul wala mu sede waaw waaye wala huwa mimman tahmiluhu ar-raghbatu fil jaahi wal mali moom it bokta wan jullit ñi ne kii bokkul ci ñi nga xamante ne bëgg daraja wal mulki ak nguur hein bokkul ci ñi nga xam ne bëgg nguur ak daraja ma'a hijrani rasul wal mu'minina lahu ala mufaraqati diinihi bëgg nguur daraja malgré hijra gi ko yonent la sa sam hijra mooy metti gi mu metti malgré metti yooyu ak metti gu gàddaay gi ko jullit ñu gàddaay que ne moom nag malgré tout ça yoon joxul de te ngëm yàllaam daal di wuy feeb waaw te tamit bëgg daraja bëgg nguur bëgg lu féex bëgg situation bu baax taxul mu daldi di ah ko diine mu ne fa hada fiihi min tabriatillahi lahu min annifaaqi wa izhaari quwwati imaanihi wa sidqihi li rasuulihi wa lil muslimiina maa huwa min tamaami ni'matillahi mu ne lii nag dafa bokk min tabriatihi waaw le fait que malgré bu mag bii invitation bu mag bii mu bàyyi ko fi ne ko dégg nit dégee bañ cee ànd bañ topp bañ déggal li nga xam ne moom la ko kooku di woowe alxaaris ibn abi shamir wala maliku ghassan nga xam ne bañ a topp gi mu koy topp malgré metti yi mu nekk mu ne loolu <laughs> mooy li gën a màgg ci seetal ko moom naa Kaab minan nifaaq ci que ne ah jullit ñu xool leen kii xam ngeen ne du naafiq ndax naafiq bu ñu fi waxoon lii moom mu dem waaw naafiq bu ñu proposé woon yu neex yii condition yu baaxee yi lay dem ba fi diine ji waaw wa izhaari quwwati yi suñu borom wane dëgg dëgg dëgëraayu ak puissance su ngëm yàllam imaanihi ah, force su ngëm yàllam wa sidqihi wanaale jullit ñépp ak dëggoom lillaahi ñeel buur ya li rasulillahi li rasulihi ñeel ndawam bi walil mu muslimiin ak dëggu gi mu dëggoog jullit ñi wa mu ne maa huwa loo xam ne min tamaami ni'matillah alayhi mooy li nga xam ne mooy li gën a mat ci xéewalu yàlla gi nga xam ne moom la ko defal wa lutfihi bihi ak ñeewante gi mu ñeewante ci moom wa jabrihi li yi ak réparé gi nga xam ne moom la réparé bàkkaaru mu defoon damb dambam muy bàkkaaru ñàkk dem Tabuk mune ne wa hada al gis nga nattu bi yuzhiru lubba rajuli wa sirra mu ne nag nattu bi ak nattu yu mel nii mooy wane vraiment saalu xel vraiment xel la tax ñuy wax xel ca xel na ca biir saal wa da koy feeñal que ni kii min zawil albaab waaw wa sirrihi ak mbóotam wa ma yantawi alayhi ak li nga xamante ne moom la làmb fa huwa min al kiiri mooy la non day faxas moo tax lii tamxis la wala yu maxis allah voilà mooy mooy tamxis la mooy da ko doon fóot comme ni nga xam ne fa huwa kal kiiri alladhi yaxruju yuxriju al xabiisa min at mu ne dafa mel ni forgeron bi fi muy nekk di lakk kii bi di wëndeel kii bi ngir muy taal taal bi di di gën a di gën a leeral di gën a li nga xam ne mooy paaka bi wala jaasi bi wala or bi muy tëggaat di ko tëgg mooy ci lu tàng lool mu koy teg muy tàng di lakk nga xam ne lakk boobu ni muy def mooy day setal day dindi li nga xamante ni mooy tilim tilim yi taq-taq yi nekk ci fer bi lay dindi ba bu paree buñ la ko wanaatee affaire bi day weex tal di leer mu ne nag suñu borom loolu la ko defal ci natt yi yépp ko dal moom Seydina Kamb am mbokkam yi rawatina moom mii nga xam ne Maliku Ghassan dafa dem sax ba di ko yónnee naan ko ñëwal ci ñun dégg naa buur yàlla deful nga nekk ci kërug mahaana laa wax waayow buur yàlla deful nga nekk kër goo xamante ne nii ah moo xamante ne nii da fay torox déedéet ñëwal fii ñëwal fii ñëwal fii nga bàyyi loolu laa wax nga nekk fi ñu lay ñooy sonal ñëwal foo xamante ne nii fii loo fi am kii sa liberté ngay newee waaw moom loolu yëpp nag bu muñ ko mu nekk calcul comme ni ah forgeron bi taalam boobu muy lakkee or bi ngir mu gën a sell waaw nga xam ne day génne li nga xam ne moo baaxul ci fer bi mooy li nga xam ne baaxul ci or bi salte salte yeeg taq-taq yi mina tayyib ci li nga xam ne moo ci teey moo ci baax kon insha allahu taala tey dañuy yem ni ah bii di ñëw ñu àggal insha allah ci ba léegi ñu ngi ak al imaam Ibnul Qayyim fi Zaad ah fi zaadi li jàll nag mu ëpp li des waaw ah, li jàll mu ëpp li des léegi incha allah amaana buñ amaanee ay ñeenti jataay wala ñett amaana ñu jeexal moom li imaam Ibn al-Qayyim te foog naa bu ñu ko jeexalee jeexalaale waaw bu ñu ko jeexalee jeexalaale incha allah mu ñuy dese la ñu doon dese tout le temps kon incha allahu taala kon tey fii lañuy yem ba beneen yoon inshaa allahu taala ci njànge ji ñuy jële ci ghazwatu Tabuk amoon ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam di ci ànd ak al imaamu ibnul qayyimi muhammad ibn abi bakr al jawziyati radiyallahu taala anhu wa ardaahu wallahu taala alam